أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يعشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها waqad xaaba man dassaaha kazzabat samuudu bi taqwaaha iz inba'atha ashqaaha faqaala lahum rasuulullaahi naaqata llaahi wa suqyaaha فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها صدق الله العظيم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 Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi su seddaay bi daan tar da daan a julli naka noonu su fekkente ne tàngoor wi dafa tar da daan yéexi julli da seral julli gi maanaam ci ajjuma gisoon nañu tamit baabul mashi ilal jumaa buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci dox di dem ci ajjuma maanaam di dem ci jumaa maanaam di dem ci julli ji jumaa ak wax wa qawlillahi jalla dhikruhu fas'aw ila dhikrillah ak wax gi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa moom mi nga xamante ne màggaayam ëpp na xelu mindeefi ci ak tuddam ëpp ko loolu mu moom dafa wax ne fas'aw ila zikrillah maanaam na ngeen e, yittewoo dem ci tudd yàlla gi maanaam loolu nag yittewoo boobu ak jëf loolu noonu moom ñaari firi firi njëkk bi moom mooy yittewoo gi te loolu moom moo tax mu ne wa man qaala as-sa'yu al-amalu wa maanaam ak saayu mooy ak yittewoo mooy alamalu jëf wa zihaabu ak dem maanaam loolu moom mooy euh, ngir ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf ne wa sa'alaha sa'yaha te mu yittewoo ci ak coono nga xamante ne moom la war moom lay daj ci loola loolu tamit gisoon nañ li nga xamante ne euh, moom mooy aaya yu bari yoo xamante ne ñëw na maanaa boobu di am di di di di di di tekki lii maanaam maanaa boobu di tekki maanaam ak yittewoo akuk def akuk jëf jëf yitte ngir dem ci daa lool tamit bokk na ci maanaa ñaareelu maanaa bi nga xamante ne moom la am moom daw daw gaawtu daw waaye foofu baatu gaawtu daw boobu bu boobaa li muy teg moom mooy ci yéene gi ngay am ak ci sa xol ak ci sa yittewoo lu dul loolu moo gisoon nañ xadiis Seydina Abu Hafsin ak Abu Hurayra radiyallahu ta'ala boo xamante ne eh, dana leeral maanaa boobu gisoon nañ ci euh, waaye gisoon nañu tamit ne euh, maanaam euh, waxu Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bi wax ne bisub àjjuma maanaam buñ xasee ba nodd jamono jooju ak njaay day daal di xaraam naka noonu waxu Ataa ibn Abi Rabah bi rahimahullah mu ne mbooleem liggéey ak mbooleem xeetu jëf yi rek doxal ñoo yooyu ñoom ñooy xaraam waxu ak imam az-Zuhri rahimahullah bi nga xamante ne Ibrahim ibn Sa'd moo ko jëlee ci moom az-Zuhri rahma rahmatullahi alayhi alayhima moom moo ko jëlee ci moom mu ne euh, bu noddkat bi noddee euh, te fekk nga nekk kuy tukki nga dégg nodd boobu maanaam noddkatu ajjuma boobaa da ngaa war a teew loolu tamit na nañ wuute yi ci borom xam yi wuute ci maanaam lan la war a mën a firi ci tënk rahmatullahi alayhim waxoon nañu ko gisoon nañ ci hadith Seydina Abu Absin te moom mooy Seydina Abdurrahman ibn Jabr wala ibn Jabir al ansari al awsi radiyallahu ta'ala anhu al ansari gisoon nañ ko eh, te waxoon nañ ne tamit hadith bi rek la imam al Bukhari amee ci moom eh, rahimahullahu ta'ala te moom mooy bi nga xamante ne dafa ne yenente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam man ihbarrat qadamahu fi sabilillahi harramahu Allahu ala an-nar képp koo xamante ne sa ñaari tànk yi sa ñaari ndëggu tànk yi ci yoonu yàlla euh, yàlla da koy xaraamalal euh, euh, maanaam day xaraamal ci moom sawara gisoon nañ tamit hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan bu julli bu leen di dikk ci julli fala ta'tuha tas'awna waqtuha maanaam boo leen dee dem bu julli bu ñu no bu demee ba taxawal ba liqaam bu fekk boo leen dee dikkiti ci julli gi maanaam bu leen daw waaye na ngeen na ngeen dox na ngeen dox waaleykum sakina maa ngi leen di dénk li nga xam ne moom mooy ak dal moo tax mu teg ci ne fa ma adrakum fa sallu wa ma faatakum fa atimmu lépp loo xamante ne daf ngeen ko na ngeen ko julli lépp loo xamante ne fàddu na leen ngeen mottali ko loolu gisoon nañ tamit al-Haaris ibn Rib'i radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne laa taqumu hatta tarawni wa alaykum as-sakina maanaam eh, ma bu leen di taxaw mbete xanaa ngeen gis ma eh, te maa ngi leen di dénk tamit ak dal loolu yëpp di tegtale ne bu ñu waree dem julli ji moo xam ajjuma la wala beneen julli bu mu mën doon li nga xamante ne moo ci sunna te nekk njàngale yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nga dal comme li nga xamante ne noonu la gisoon yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne euh, zaadaka allahu wala ta'ud euh, nga xamante ne euh, maanaam moom la saxaaba bi radiyallahu anhu di kabbar ngir bëgg a dab bi gisoon nañ ko ci buntu boobu mu ne ko yàlla na yàlla yokk ak xër waaye nag bul delluwaat ci jëfin ji léegi ñu war a gis baabul laa yaf baabul laa yufarriqu wal uh, bayna isnayni yawmal jumu'a baabul laa yufarriqu isnayni laa yufarriqu bayna isnayni yawmal jumu'a baabul buntu ngi nii laa yufarriqu du teqale bayna isnayni maanaam diggante ñaar ñi yowmal jumu'a bi ajjuma maanaam moom mooy ne ki nga xamante ni moom moo dugg si ci biir jàkka ji bu mu tàqale diggante ñaari nit ñaar bisub euh, maanaam ci euh, bisub maanaam ci bisub ajjuma bi te loolu li nga xamante ne moom la ci jublu imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay leeral fii benn teggin bu mag boo xamante ne dafa jaarul ci képp koo xamante ne da ngay dem julli ji juma nga daal koy sàmmonteel te moom mooy fu fekkente ne da nga ñëw fekk imam bi di xutba wala boog nga ñëw fekk ñu toog bul ñëw daan ne euh, maanaam gis maanaam ne daal fokk nga daal di xaajale nit ñi maanaam di di wut place maanaam ak di wax na saay randul ni saay taxawel ni ah maanaam du puus wala ngay jéggi doq nit ñi loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ci namm mooy comme bu mu tàqale diggante ñaari maanaam bu ñëwee daal moom na toog fa mu yem lool tamit dafay daal di war ci mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñoo njëkk ñëw ñoom ñu nekk ci kanam maanaam bu ko defee kenn du soxla di jéggi waate loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim bu ñu leen xoolee dañoo sib sib gu jéggi dayoo li nga xamante ne moom mooy feet jéggi googu noonu yéeg li ci ëpp na yeggale wuñ ko ci xaraam ñu néew ci ñoom ñoo ko yeggale ci degré yi xaraam euh, ngir ne euh, ñenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñu doon wax naan maanaam ñu toogoon sax wala sax xadis la ñu toog maanaam nga bañoon a ñëw sax jumaa ñoom ñu naan ma bañoon a ñëw jumaa sax maanaam moo ma gënal ma ñëw ba pare bi jéggi nit ñi maanaam ngir wane màggaayu loolu ni mu màggee ci ñoom te lool da leen yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngal waaye li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ba tey dañoo jël jàppee mbir mi rek karahatu tanzih la waaye yëggul ci karahatu tahrim waaye nag léeg mu yegg fa fu fekkente ne dëgg-dëgg dafa nekk di lor nit ñi comme ni yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ke doon ñëw di dugg mu ne ko mu ne ko ijlis faqad azayta wa anayta toogal dëgg-dëgg nag yaa ngi lor nag maanaam yaa ngi nii yéex nga ñëw ba noppi di lore maanaam loolu tamit moom mooy euh, li nga xamante ne jaaduwul kon li jaadu moom mooy képp koo xamante ne ñëw na mu daal di bañ a ne day day day passage bi maanaam ne force nit ñi danañ ko xajal moom mu toog wala boog nit ñi danañ ko xajal mu ñëw ak yu mel noonu boroom xam-xam yi nag rahmatullahi alayhi léeg-léeg ñenn ci indi nañ ci ay yenn wax yoo xamante ne ñu ëpp ci ñoom dañ koo dàq masalan tey bu fekkente ne dañ ne dafa am kilifa boo xamante ne moom place am ca la ne ñu koy yàgg nañ ko koo mu maanaam moom mu yéex a ñëw maanaam war nañ koo xajal ngir mu mën a jàll loolu am na ñu ko wax ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi waaye nag du du loo xamante ne lu lu lu ñu mën a nangu la ci lu ëpp ci ñoom ak lu deme nekk euh, imam bi bu fekkente ne imam bi dafa ñëw loolu moom lor la dara du ko ci fekk maanaam ne dafa ñëw te amul feneen fu mu jaar lu dul xanaa mu jéggi nit ñi maanaam nit ñi boobaa daanañ ko xajal mu daal jàll mën a dem ci biir euh, maanaam mën a yéeg ci bi ngir ne bu jàllul jumaa ji du am maanaam kon bu boobaa moom ñu daal koy xajal fu fekkente ne amul feneen mën a jaar lu dul xanaa mu jaar ci diggante nit ñi loolu tamit euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, yaxal nanu ko kon loolu moom mooy euh, yenn ci mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci boobu wàll mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Abdaan te moom mooy Abdullah ibn Usmaan ibn Jabala ibn Abi Rawwaas al Azdi al-Ataki ah, ah, thumma al-Marwazi al-Marwazi rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdurrahmaan al-Marwazi moom mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam al-Bukhari solo na ci moom euh, lu bari mu nekk sëriñam muy solo ci moom cent dix-sept hadith waaye moom rek la nekk sëriñam amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy imaam Muslim imaam Abu Dawud imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasa'i ñoom solo nañ ci moom ku nekk ñaar wala benn hadith. te maanaam dafa am ku dox di diggante maanaam kon bu ñu xoolee ci kutubu sitta moom imam al Bukhari moom moo gën a ci moom mais lu baree baree bare te sëriñam la te ñi ci def seen sëriñu sëriñ la qaala mu ne axbarana Abdullah te mooy al imam ibnu Mubarak al Marwazi rahimahullahu taala moom itam dàqantalam Abu Abdurrahman la al-Hanzali at-Tamimi rahimahullahu taala moom mi ngi gane àdduna 118 am ana génn àdduna cent quatre-vingt-unième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay xadiisam ñoom ñi ngi ci kutubu sitta mu ne qaala axbarana ibn abi Zi'b te moom mooy Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughira ibn al-Harith ibn abi Zi'b moom moom mooy maamam maanaam moo tax ne nan ko ibn abi Zi'b daqatam nekkoon Abul Harith al-Qurashi al-Amiri al-Makhzumi di waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nekk kilifa bu mag bu foofu nekkoon fa borom xam-xam bu mag a bokkoon ci borom xam-xam yu mag yi nga xamante ne ñoom ñoo euh, ñoo maam ñoo fa nekkoon ci jamono ju siiw jooju euh, nga xam moom mi ngi gën a àdduna quatre-vingtième année génn àdduna cent cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Sa'id al-Maqburi te moom mooy Abu Sa'id dañ ko xamee Abu Sa'd muy Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi maanaam moom sa ba moom ak yëpp ñoo bokk ni ñu leen di dàqantale moom waaye baayam Kaysaan la tudd mooy eh, Sa'id ibn Kaysaan al-Maqburi rahimahullahu ta'ala eh, moom mi ngi génn àdduna 123e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mu Madinatul Munawwara tamit la dëkkoon ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an abiihi mu jëlee ci baayam te moom mooy Kaysaan Abu Saïd al-Maqburi amoon nañu Abu Sa'd al-Maqburi mi ngi génnaat na centième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta moom comme niñ ko gisee woon ñu leen ñoo doon wax al-Maqburi ngir ne dañ gas bàmmeel yi ca madinatu munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam an ibn Wadi'a te moom mooy Abu Wadi'a mooy daqatlab di Abdullah ibn Wadi'a al ansari di waa madinatu munawwara donte wax nañu ne waa Kufa la waaye waa madina la moom ñu ngi génn adduna ci soixante-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yawmul hurra Euh, waaye euh, imam euh, az-Zahabi rahimahullahu taala ak ak imam Ibn Sa'd ñoom nee nañu ci saxaaba yi la bokk naka noonu imam Ibn Manda rahmatullah ala al-jami' waaye nag li nga xam ne mooy li gën a siiw moom mooy ne taabi'i la imam al-Bukhari solo na ci moom tamit xadis bi kese tudd nañ ko maanaam jotoon nañ ko tudd mais nag xadis bi kese la la la la solo ci moom. Euh, te naka al imam ibnu Maaja rahimahullahu taala tamit benn xadis a la solowee ci moom ñoom ñaar rek ci kutubu sitta ñoom ñoo soloo ay xadisam te fii la imam al Buxaari rahimahullahu taala tamit li mujjee tudd an Salmaan al Faarisi radiyallahu taala anhu saxaaba bu màgg boobu Abu maam Salmaan ibnul ibnul Islaam al anfa al farisi radiyallahu ta'ala anhu moom ginnaaw ga dafa nekkoon Kufa waaye moom ci waa cosaanam nag waa Asbahan la rahmatullah radiyallahu ta'ala anhu dañ koy wax nag doomul doomul islam lañ koy wax maanaam ngir ne moom dëgg maanaam loolu teraanga gu rëy rëy la ci moom. maanaam beneen bi ci def tamit moom la yenente bi ne sallallahu alayhi wa sallam suñu kër la bokk ñun maanaam waa kër yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te seere ko ay seede yu mu nekk ki nga xamante ne moom mooy maanaam far faris maanaam perse bi njëkk ñëw dugg ci l'islam bokk ci imam di liggéey yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom moo jàngaloon yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam lu ñuy tuddee al xandaq maanaam ci xare xare boobu moo tax sax ñu tuddee ko ghazwatul ahzab ñu koy wax ghazwatul xandaq ngir ne gaa yi bi ñu ñëwee euh, yenente bi sallallahu salaama moom daal dañu leen ñun lañ daal def booy xandaq ñu ne ko luy loolu mu daal di dañuy tag dañuy xotti dañuy dañuy gas rek dëkk bi maanaam dañuy gas bu fekkente ne te yi dañu ñëw te bëri te ñu xam ne mënuñoo xeex ak ñoom ñun dañ daan def lu ñuy tuddee xandaq mooy dañuy gas ay ay kàmm ngan di kàmm ci mu wër dëkk bi lool moom moo taxoon ñu tuddee ko lool moo ko xelaloon yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy boroom tuub bu yéeme googu nga xamante ne fu nekk jaar na fa ngir dugg ci l'islam euh, fu nekk jaar na fa ba borom bi subhaanahu wa taala xéewale ko l'islam bi nga xamante ne moom euh, moom Seydina Salman radiyallahu taala anhu moom ñu génn àdduna 33e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom nag musnadam 60 hadith la imam al-Bukhari solo na ci ñeent imam Muslim solo ci ñett ci hadith Sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu qaala mu ne qaala rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na man ightasala képp koo xamante ne sangu na yawmal jumaati bisub aljuma wa tatahhara te mu daal di laablu bi ma ci lépp loo xam ne tataa am na ci kattan min tuhrin ci laab maanaam moom mooy kon mu daal di def lépp maanaam euh, ihtasala mu sangu loolu xam nañ ko moom mooy cangaay li nga xamante ne moom la ñuy sangu bisub aljuma te loolu romboon nañ ko amma li nga xamante ne moom mooy mu laablu maanaam moom mooy mu def li nga xamante ne mooy yeneen xeetu laab yépp te moom mooy lu aju ci wàllu sunanu fitra yi maanaam lu deme neke ah, lu deme neke soccu lu deme neke euh, dagg weyi lu deme neke raxas maanaam wala boog euh, wat karaw poqataani ak karaw naq yi wala boog yu mel noonu euh, li nga xamante ne wala boog wàññi li nga xamante ne moom mooy moustache yi maanaam loolu yëpp muy naanu yi maanaam mu wàññi ko ba muy jege ak wat maanaam loolu tamit yooyu yëpp mu ne képp koo xamante ne def na ko summa topp ibtahana mu diw aw wala boog massa mu daal di laal min sibin ci gëtt maanaam wala wala boog fii maanaam mooy teeg mu laal tamit gëtt maanaam mu gëttu summa topp raaxa mu gontu maanaam loolu baat bii nga xamante ne moom la jëfandikoo fii mooy raaxa mu daal di gontu maanaam lool day teg leneen tamit ni bu waxtu ajjuma mi ngi tàmbalee ci waxtu wi tisbaar bi tàmbalee ginnaaw bi nga xamante ne jant bi jeng na waaye nag mën na fekk tamit raaxa maanaam mooy mu euh, teela mu dem maanaam moom mooy mu dem rek bu demee tamit ci suba gi loolu mën naa ne comme li nga xamante ne noonu la ñu gisee ci waxtu yi nga xamante ne ñoom ñooy waxtu yi yi nga xam ne ñoom ñooy waxtu yi nga xam juróom benn yi nga ne benn bi ki kooku kooku ku ci ku ci ñëw ci waxtu wu ni ku saraxe gëléem noonu ba li nga xamante ne noonu la nit ki di tolloo rek ku saraxe ab nen mu ne falam yu farrak waaye tamit te mu ñëw te teqalewul bay nag nay ni diggante ñaar maanaam moom mooy ñëwul ba pare di jéggi ci nit ñi loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jàngee li nga xam ne moom moo muy indi ko imam al-Bukhari lii moo tax rahimahullahu taala mu indi hadith ci buntu bi beneen bi nga xamante ne mat naa bàyyi xel moom mooy teggin bii nga xamante ne moom lay wax fii te teggin la woo xamante ne dafa matale mboolem Euh, bërëb yi nga xamante ne dañ fay daje te jaamu yàlla te ñu fay jaamoo yàlla lu demee ne daje gi nga xamante ne moom la ñuy dajal maanaam nit ñi la ñuy dajale ci jotaayu xam-xam yi wala boog ñu ñëw ci julli ak julli bu mën a doon wala boog mu nekk bërëb boo xamante ne bërëb bu sikkar di tudd yàlla borom subhaanahu wa taala wala boog mu nekk maanaam daal bërëb bépp bërëb boo xam ne mbooloo julli ñu danañ fa daje te ñu fay taxaw te mu nekk loo xamante ne jaamu yàlla la loolu wala boog mu nekk ak jotaayu xam-xam loolu dafa war a nekk nit ki bu ñëwee dafa war a taxaw dafa war a toog fi nga xamante ne foofu la jotaay bi yame te lool moo nekkoon baaxu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne fa salla mu daal di julli mu ne mu de mu daal di ci teg mu ne fa salla mu maa lépp loo xam ne ku kutiba lahu dogaleef na ko ci moom maanaam mooy li yàlla dogal ci moom mooy ñaari rakka jëm kaw summa topp nag iza xaraja bu génne al imaamu imaam bi maanaam moom mooy su fekkente ne imaam bi dafa génn fekk euh, euh, rek mu daal di nag bàyyi naafila yi bàyyi mboolem li nga xamante ne moom la doon def an fata mu daal di noppi lii yëpp muy juróom-ñaari mbir képp koo xamante ne def na ko comme niñ ko gisee woon xufira def na jéggal la woo ñeel ko maa lépp loo xam ne bay na woo diggan nekk na ci diggante moom mi ba bay naan jumaata ak digg ak ajjuma al uxra bi nga xam ne moom moo ci tegu maanaam kon diggante ajjuma boobu ba ajjuma bi ci tegu lu lu rek bu boobaa borom bi subhaanahu wa ta'ala jéggal na ko ko lii tamit day wane ne mënef naa jéggal maanaam ne jéggale borom bi subhaanahu wa ta'ala ajuwul rek ci li weesu waaye day aju tamit ci li nga xamante ne moom mooy la ñu dëgmal loolu kon hadith euh, bi euh, imam gisoon nañu ko imam al-Bukhari indi woon nañu ko hadith nu indi woon na ko hadith numéro 883 d'ailleurs foofu la tuddee woon Abdullah ibn Wadi'a euh, rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu Euh, te euh, dootu ko tuddaat maanaam naka noonu euh, gis nañ ne waa ashaabu kutubu sitta imaam al-Bukhari rek moo solo xadis bi amma imaam Ahmad ibn Hanbal solo na xadis bi tamit xadis numéro 23710 23718 23425 kon dañuy gis ne xadis xadis bi dafa bokk ci afraadul Bukhari rahmat rahimahullahu ta'ala mu ne baabun laa yuqiimu rajulu axaahu yawmal jumu'ati wa yaq'udu fi makaanihi mu ne baabun bunte ngi nii laa yuqiimu du taxawul du du yëkkati ar rajulu waaye axaahu mbokkam maanaam mbokk julitam yawmal jumu'ati bis ajjuma wa yaq'udu ba pare daal di jekki fi makaanihi ci bërëbam maanaam li muy tekki moom mooy amul kenn koo xamante ne danaan saay place bii nga toog maako moom wala yu mel noonu déedéet loolu amul ci ajjuma maanaam nit ku nekk wala bokk te loolu moom mooy li jaadu ci mbooleem jotaay yi maanaam mbooleem jotaay yoo xamante ne jotaayu zikkar la wala jotaayu tudd yàlla maanaam tudd yàlla la wala jotaayu xam-xam la wala yu mel noonu li nga xam ne mu amul naan fii sama place la ca jugal wala yu mel noonu wala boog maa fi yàgg a toog xanaa seet looloo ne daaw ba ren chaque àjjuma maa ngi nii di toog place bi tey nga ñëw nga nga nga toog ci maanaam lu mel noonu loolu amu ci te loolu moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala nos la buntu bi ngir leeral mbir moomu euh, léeg-léeg nag euh, benn mbir euh, mën naa am moom mooy léeg-léeg mu nekk ko maanaam masalan nit koo xamante ne dafa toogoon ci place bi ba pare daane nag jug daane masalan jug dem wan wax wala yu mel noonu bu boobaa place boobu moom am na droit daañu koy téye wala boog am na droit kenn bañ faa toog te loolu tamit xatta bu fekkente ne xale la sax maanaam yëkkati nit ki bi bisu àjjuma loolu jaaduwul loolu moom moo tax képp koo xamante ne bëgg nga toog benn place da dangay teel a ñëw nga toog foofu naka noonu tamit noonu la demee ci mboolem jotaayu zikar yi ak jotaayu xam-xam yi ngir ne ci kanamu borom bi subhaanahu wa ta'ala nit ki bu fa ñëwee dafa war a nekk jaam wàcce boppam mu toroxlu waaye bu mu fa nekk nag di wane ak maqaama ak yëkkatiku di wane naan fii man maa fi war a taxaw toog wala boobu fii man maa fi war a nekk mu ne qaala bil isnaad muttasil fi wal kitaab li haddathana Muhammad te moom mooy ibnu Salaam al-Bikandi rahimahullahu ta'ala di sëriñu imaam al-Bukhari euh, rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gën a adduna ci guddi gi nga xamante ne comme niñ ko gisewoon ci guddi gi nga xamante ne ci la imaam Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri génn adduna muy 161 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna ci weeru safar juróom-ñaareelu fan ci weeru safar atum deux cent vingt-cinq ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al rek moom moo solo xadiisam euh, comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee maanaam ci wa ashaabu kutubu sitta imam al-Bukhari rek moom moo solo xadiisam te moom moo wax ne dépassé na ñeenti euh, téeméer maanaam ñeent fukki junni ñeent fukki junni ci sàkku xam-xam waa ñeent fukki junni ci tasaare xam-xam maanaam waaye nag euh, su ma sañoon maanaam doon naa dépenser waat encore euh, yeneen ñeent fukki junni euh, dégg nga ci encore tasaare waat xam-xam maanaam loolu day wane li nga xamante ne noonu la xam-xam réy ci ay bëtam rahimahullahu taala mu ne qaala axbarana Maxlad ibnu Yazid te moom mooy Abu Khaddash dañuy Abu Yahya wala boog Abul Hasan wala Abul Khalid Makhlad ibnu Yazid al-Qurashi al-Jazari rahimahullahu ta'ala muy Harrani euh, rahimahullahu euh, ta'ala moom nag euh, moom mi ngi gane adduna wala boog mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa euh, bokk ci imam yu mag yu kawe yi moom nag yi solo na ci moom maanaam solool na ko juróom benn xadis bii nag moom mooy ñaareel bi maanaam fii lañ ko tuddee ñaareel yoon ñu ngi koy tudd mi ngi nii imam Muslim solo na moom tamit solool na ko benn xadis imam Abu Dawud solool na ko ñetti xadis na ko juróom benn xadis imam na ko ñaari euh, xadis Euh, comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon euh, euh, kon dañu gis ne ci waa kutubu sitta ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo hadith mu imam Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud imam An-Nasa'i imam Ibn Majah kon imam At-Tirmidhi moom moo solowul haditham rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala akhbarana Ibn Jurayj te moom mooy al imam Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi rahimahullahu ta'ala muy Abul Walid dañu koy wax Abu Khalid euh, ar-Rumi al-Umawi muy waa euh, muy imam waa Makka rahimahullahu ta'ala génn àdduna 150 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na sami'tu dégg naa Naafi'an te moom mooy al imam Naafi' di mawla Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhum moom euh, moom di moom waa Madina nga xam ne cosaanam waa maanaam berber la ci cosaan euh, loolu mooy li gën a siiw doonte wax nañ ne Naysaburi la cosaan moom mi ngi génn ak deux cent seizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala cent dix-septième maanaam ci diggante boobu ci la génn adduna rahimahullahu ta'ala moom mu ne dégg naa ko yaqulu mu naan sami'tu dégg naa Ibn Umar muy Sayyidina Abdullahi ibnu Umar ibnu al-Khattab ibnu Nufayl ibnu Abd al-Uzza ibnu Rayah ibnu Abdullah ibnu Qurt ibnu Razah ibnu Adi muy al-Adawi muy Adi foofu la muy ibnu Adi ibnu Ka'b maanaam ci foofu la bokk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Abu Abdurrahman al-Qurashi al-Adawi di waa Makka ci cosaan waaye nekk waa madinatu munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam moom dàqa salam Abu Abdurrahman mi ngi génn àdduna 73e année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay xadisam tax ñu ngi ci kutubu sitta moom sax bokk na ci ñu ëpp li ñu soloo xadis yi bokk na ci muksiruna deux mille six cent trente xadis moom imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo nañ ci cent soixante-huit xadis imam al na ci quatre-vingt-un xadis ci xadisam yi imam Muslim wéetoo ci trente et un xadis ci xadisam yi moom sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma yaqulu mu dégg naa ko muy wax maanaam kon fii dinañ gis ne ñoom maanaam ñaar ñaar maanaam euh, boo xoolee am na ñett am na euh, benn benn rek haddathana mooy imaam al mooy moom moo wax loolu waaye ñeneen ñi ci ñun ñëpp akhbarana lañ wax euh, maanaam te moom mooy Muhammad ibn Salam al Bikandi ak ak Makhlad ibn Yazid moom tamit loolu la wax akhbarana amma Ibn Jurayj moom daf ne dégg naa imaam Naafi' tamit ne dégg naa Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu yaqul mu naan nahaa tere na annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam an yuqiima maanaam e-, xeetu information bi maanaam xeetu waxin wi mooy yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam digle na wala tere na loolu moom sikk nekkul ci ne maanaam dafay daal di tegtale maanaam foog mu raf olamé maanaam at yi lu ñu yëkkati la amee comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon amma ñi nga xam ne ñoom ñooy zahiri yi rahmatullah ñoom ñoo wuute ak jumhur ñoom dañoo wax ne ah wax ji mën na nekk ne yeneen bi sallallahu dafa wax mbir maanaam saxaaba bi déggee ci ne eh, dañ koo tere waaye li nga xamante ne moom mooy li wér moom mooy ne saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ay fufahaa'ul arab lañ maanaam dañoo seen arab dafa leeroon nañ ñu xam ko maanaam ànd ak sàmm gu mag gi nga xamante ne moom la am du ñu wax ne yeneen ci bi alayhi wa sallam na nangam te dégguñu ci moom wax joo xam ne day leer ñu ne ci ne loolu lay tegtale naka noonu duñ ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam tere na nangam lu dul ne dégg nañ ci moom lu leer ci ne maanaam daf koo tere moo kon ñu ne naha nabi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere an yuqiima ci muy jubloo ar rajulu benn waay maanaam góor axaahu mbokkam min maq'adihi ci jekkuwaayam wa yajlisa te mu toog fii fii foofa maanaam fii da ngay gis liñ doon euh, waxtaane sànq maanaam diggante qaada ak jalasa maanaam fii dafa toog ba pare fi mu jekki toog ko léegi mu jugloo ko waaye moom yajlisu mu toog maanaam mooy moom moo jógee ci kaw toog hmm. alors que fii qaada mooy toogoon na jekki woon na maanaam mooy toog na ci jekkiwaayam yi naka noonu qaada dañ koy tekki tamit maanaam mooy ku tëddoon ba pare daal di jug toog waaye léegi nag euh, yajlisu moom mooy mu jugee ci kaw toog wàcc dégg nga maanaam mu ne kon xultu ngir ne ñoom ñaar ñëpp ay xeet yi ay waaye nag maanaam loolu mooy tekkantal bi nga xamante ne moo ci am mu ne xultu moo wax li Naafi' maanaam ci wax loolu nag mooy imaam Ibnu Jurayj rahimahullahu taala mu ne dama wax Naafi' ne ko aljuma aljuma maanaam mooy ne ndax tere gi ci aljuma la. qaala mu ne aljumuatu aljuma wa ghayraha ak leneen lu dul aljuma maanaam kon lii day dëgëral li nga xamante ne moom la ñu wax ne ci mbooleem bërëb yi muy bor boo xamante ne bépp bërëb la wala boog jotaay boo xamante ne ay jullit danañ fa daje maanaam di jugloo nit ñi ngir toog loolu dañ koy tere loolu nag amma li nga xamante ne moom la alquran wax naan idha qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillahu lakum maanaam loolu bu boobaa moom mooy ngeen yaatal ngeen xajal naka noonu tamit bu boobaa loolu mooy li nga xam ne moom mooy di jaadu su fekkente ne imaam bi seetlu na ne nit ñi nañu toogee tooge bi baaxul moom ci boppam moo war a wax nit ñi ne leen nañu gën a euh, defar sax toogaay yi nañ ko gën a jekkal bu ko defee ñeneen ñi mën a am place loolu moom mooy li nga xamante ne moom la war a wax hadith bi. Eh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat xadis numéro six mille deux cent soixante neuf ak six mille deux cent soixante dix imaamu Muslim indi na ko ñetti yoon xadis numéro deux mille cent soixante dix imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro quatre mille huit cent vingt huit imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro deux mille sept cent quarante neuf ak deux mille sept cent cinquante imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko juróom-ñeenti yoon amma eh, kon dañu gis ne ci kutubu ñoom ñeent ñoo ko jënd mooy imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi amma imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jami' mu ne baabul azaan yawmal jumaa baabu buntu gi nii boobu buntu bi nga xamante ne day wax ci al azaan nodd yawmal jumaa ci bisu ajjuma maanaam day leeral ne ajjuma nodd daf cee war a am te moom mooy li nga xamante ne moom mooy li jaadu te loolu maanaam mu fi leeral tamit xeetu nodd yi ak naka la ñuy noddee ak bisu àjjuma lan maanaam nodd yi naka lay demee ak lan moom moo ko waral ak lan moom moo ciy sunna ak lan mooy li nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon def ak ndax ñaareelu nodd am na ñaareelu nodd boobu léeg-léeg wax ni danañ ko wax ñetteelu nodd ak leeral mbir moomu loolu daañ ko wax léegi inshaa allahu ta'ala loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala noosee bunt bi ngir ne alquran dafa wax ne yaa ayyuhal ladina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay' comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon maanaam loolu li muy tegtale kon moom maanaam mu ne yéen nga xam ne gëm ngeen te dëggu bu fekkente ne euh, ngir julli bisu àjjuma na ngeen euh, dem def ngeen dem ci tudd yàlla gi te ngeen euh, bàyyi njaay kon mbir mi noonu la demee nag maanaam bu boobaa dana yelloo mook ñu waxtaane li nga xamante ne moom mooy lu aju ci wàllu nodd googu ci bisub àjjuma imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daa di ci indi hadith sayyidina Sa'id ibn Yazid radiyallahu ta'ala anhu mu ne qaala bil isnad muttasil fi awwal kitab ilayhi haddathana Adam te moom mooy al imam Adam ibn Abdurrahman maanaam muy abu abu Iyas Abdurrahman moom la ñu abu Iyas muy abul imam e, imam Adam muy imam abul Hasan al Asqalani al Khurasani e, di ginnaaw ga mu nekk Baghdadi ta'ala maanaam e, ci kut moom mi ci ci ci ci moom moo tudd Adam maanaam dégg nga moom muy mi ngi génn adduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam Bukhari moom Tirmidhi moom Nasaa'i moom Ibn Maaja ñoom ñoo solo xadisam maanaam kon nañ gis na xadisam ñu ngi ci kutubu sitta ba mu def ci Sahih imaamu Muslim ak bu imam Abu Dawud rahmatullahi alayhima mu ne qaala rahmatullahi ala jami mu ne qaala haddathana ibnu abi Zi'b yaakaar naa gis nañ ko léegi mooy imam Muhammad ibnu abi Zi'b an az-Zuhri te mooy al imam Muhammad ibnu Muslim ibnu Shihab az-Zuhri muy Abu Bakr al-Madani rahimahullahu ta'ala gane adduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent hmm? cent vingt cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di imam waa adduna uh, rahimahullahu ta'ala ay hadiisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta an Saa'ib ibn Yazid muy uh, sahaaba boobu radiyallahu anhu as-Saa'ib uh, ibn Yazid ibn Sa'id ibn Sumaamah ibn al-Aswad ibn Abdullah al-Kufi al-Kindi rahimahu radiyallahu ta'ala anhuma maanaam moom ak baayam yëpp ay sahaaba lañ radiyallahu anhuma dañ koy wax Abu Yazid wala Abu Abdullah moom mi ngi génn adduna ci quatre-vingt-onzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna euh, juróom ñaari at laataa ga euh, euh, maanaam juróom ñaari at la dundu laataa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di làqu maanaam kon ci ñetteelu at wala jàpp ñeenteelu at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la gane adduna moo tax mu ne sama baay yóbbu na ma euh, ma ajak Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ànd ajadoo maanaam fekk boobu juróom-ñaari at rek laa am maanaam kon radiyallahu ta'ala anhuma mu euh, bokk ci ni euh, nga xamante ne tamit ñoom la Seydina Omar ibn al-Khattab maanaam moom la Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu doon liggéeyloo ci euh, ju ci marché Madina bi maanaam moom moo nekkoon nga xam ne moom moo waroon a toppatoo li aju ci marché bi xool lan lañ war a jaay ak lan moom lañ war a def foofu li fa jaadu ak li nga xamante ne jaadu fa moom mooy ci mujjee génn adduna ci saxaaba yi radiyallahu anhu ci Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ci quatre-vingt-onzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta annahu qaala nee na kaana nekkoon na an-nidaa'u nodd bi yawmal jumu'ati bisub àjjuma awwaluhu la te njaalbeen de maanaam la mu la ci jiitu woon maanaam na mu daan amee boo ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mooy iza jalasa su toogee al imaamu imaam bi ala minbar ci minbar bi ala loolu moo am ala ahdi nabi ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa maanaam moom mooy kon imam bi day daal di ñëw daal di mbooloo mi ne asalaamaaleykum daal di toog maanaam daal di bu nekk di yéeg ci mimbar bi loolu tamit dañ ci xamee ne maanaam jotaay euh, imam bi dafa war a wut mimbar bu fekkente ne amul mimbar ndax am mimbar baax mimbar ñu ngi jóge ci an nabru an nabru li muy teg mooy al irtifaa'u ak yëkkatiku maanaam loolu moom mooy mimbar lool moom moo tax su fekkente ne amuñu mimbar ci jumaa ji maanaam ñu wut benn bërëb boo xamante ne benn mbir moo xamante ne day yëkkatiku su ko defee imaam bi mën ci taxaw bu ko loolu moo ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da ci daan toog bu boobaa ñu daal di noddu mu doog a jóg daal di commencer xutbaam mu daal di wax ne loolu moom moo amoon jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr ak sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Abdullah ibn uh, uh, uh, Usman ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu mooy as-Siddiq al-akbar mu ne ko Atiq sayyidina Abu Bakr radiyallahu wa Umar ak sayyidina Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu maanaam ñëw ñii seen jamono yëpp dañ daan buñ daan imaam bi bu daan ñëw radiyallahu anhuma maanaam su imaam bi daan ñëw da daan yëg ci kaw minbar bi toog ñu daal di nodd mu daal jóg maanaam kon moment boobu foofu rek lañ daan njëkk nodde maanaam benn nodd moo daan am te foofu la daan amee loolu daan jël daan ñëwaat insha allahu taala ci di wane ni noddkat bi kat benn la ci jamono yooyu loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci mbir mi mu daa di wax ne lamma ba ne kaan nekk na Usmaan sayyidna Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu wa kasura te mu bëri nag annaas nit ñi maanaam kon danañ gis ne sayyidna Usmaan radiyallahu anhu moom mooy ki nga xamante ne zaada moo yokk an-nidaa as-saalis maanaam noddu noddu ñetteel bi maanaam ñetteelu nodd bi an-nidaa mooy ñetteelu nodd li tax nag ñu ko ñetteelu nodd moom mooy ne nodd bu njëkk bi la tudd ak liqaam bi maanaam liqaam bi tamit nodd la ah comme ni yeneen bi waxoon ne sallallahu alayhi wa sallam bayna kulli adhanayni salat diggante ñaari nodd yu ne julli am na maanaam mooy liqaam bi mooy nodd bi ak liqaam loolu moom mu ne mu daal ci yokk ñetteelu nodd maanaam moom mooy mu ne ala zawra ci euh, zawra maanaam euh, loolu lay wax mu ne qaala abu abdullah muy imam al-Bukhari moom ci jëmmi boppam mu ne az-zawra mawdi'un bërëb la bi suuqi ci marché ba maanaam ca jaba bil madina ca madinatul munawwara ala ak afdalu salaatu wassalaam maanaam foofu lañ doon nodde loolu nag li muy teg tegtaliwul ne maanaam ne jumaa ji dafa nekk nii euh, ñu dem foofu sori foo xam ne ne marché ba la ñuy noddee foofu su ko defee après ñu ñëwaat fii ci jumaa ji tegtaliwul loolu maanaam ngir ne jumaa bu buntu jumaa ji euh, loo maanaam buntu jumaa ji ci wet ji marché dafa am te loolu bokk na ci li koy tegtale moom mooy hadith bi ñu gisoon mooy euh, Seydina Otaari radiyallahu anhu mooy hadith Seydina Omar bi hmm. radiyallahu am bi mu ne ci buntu marché bi maanaam marché bi ak jumaa ji dañoo jege wantoo hmm. beneen bi ci def moom mooy Seydina Usman radiyallahu anhu bi mu déggee nodd bi le temps que mu dégg ne ñu ngi nodd mu dem jàpp ji daal di ñëw dugg ci ci biir fekk Seydina Omar radiyallahu anhu nodd bi fekk nodd bi di doog a jeex ba Seydina Omar radiyallahu anhu di taxaw loolu li muy tegtale moom mooy ne juma mooy ne euh, marché bi dafa jege lan dafa jege maanaam moom jàkk ji daan jumaa ji daan dañoo takkaloo maanaam loolu moom moo tax maanaam mbir mi mën a nekk te loolu euh, moom la euh, maanaam loolu lay tekki maanaam moom mooy ne kon defi kon nodd bi mëneef na koo defee ci buntu jàkk ji maanaam bu ñuy nodd wala boog ñu yëg ci kaw mina maanaam manaar bi manaar mooy sooroor euh, bi maanaam ñu yëpp ci kaw sooroor bi ngir mën a wax tamit maanaam loolu tamit mën naa ne loolu euh, ñaar ñaari yooyu yëpp mën naa ne ci nodd bi amma li nga xamante ne moom lay waxoon nag mu ne loolu nag nodd googu moom daf koo def moom sayyidna Usman radiyallahu ta'ala anhu loolu moom moo tax fuqaha al-hanafi yi rahmatullahi alayhim ñoom bépp nodd bu ñu mënti wax rek dañ naan nodd gii la ñuy wax maanaam loolu moom moo tax masalan njaay ci nodd gii lay xaraamee ci ñoom buñ ne Euh, euh, tukki dañ naan à partir de noddu gii la maanaam lu ñu wax rek ñoom dañ naan ci noddu gii lañ koy natte maanaam loolu lu tax maanaam ndax ñoom dañu ne Seydina Usman radiyallahu anhu ci sa fuqaha as yu ma yi la bokk radiyallahu anhu te xam na qawaidul diin maanaam qawaid yi nga xam ne mooy ponk yi nga xam ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon jàngalee diini ji loolu moom moo tax su yokkee noddu foofu li muy tekki mooy noddu boobu dañ koy bàyyi xel maanaam te loolu tamit muy benn ñaareel bi ci des moom mooy ne moom dafa bokk ci xulafaa u raashidun yi nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ah, alaykum bi sunnati wa sunnati xulafaa ar-raashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin-nawaajid yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne woon maa ngi leen di dénk sama sunna waaye sama sunna yi xulafaa ar-raashidun radiyallahu anhum mooy ñi nga xamante ne ñoom al-mahdiyuuna lañ maanaam ngir ne ñoom non seulement ay dañoo nekk ñu doon na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam taxawee na mu taxawee wax waaye tamit dañoo nekk ñu jub yenente bi sallallahu alayhi wa sallam seedal leen ko waaye al dañoo nekk ñoo xamante ne yàlla moo leen di inspiré lu baax lu ñu def mboolem li ñuy def yàlla moo leen ko inspiré loola tax sayyidna Umar radiyallahu anhu di sayyidna Abubakar radiyallahu anhu jógee ne day daal di euh, taal maanaam xare Euh, ngir ñi nga xam ne joxoo nangu ñoo joxe azaka ba mu ko waxee la mu ko wax ci li mu dégg ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidna Abu Bakar radiyallahu anhu ne moom dana dem malgré loolu moom dana dem maanaam mu daal di xam ne lu ko yàlla ubbee la maanaam ànd ak ne moom defe woon na sax comprendre lu tax waaye dafa xam ne daal sayyidna Abu Bakar radiyallahu anhu ko ta def lii fekk loolu dégguwul ci loo xamante ne lu lu lu lu lu jaadu la mu daal di koy topp ci loolu ngir ne ñoom maqaamu mahd mahdawiyya googu ñu amee loolu moom moo leen yóbbee loolu maanaam ñoom xulafaa raashidun radiyallahu ta'ala anhum maanaam loolu moom mooy mahdi mooy koo xam ne ku yàlla gindi la orienté ko maanaam ci anam koo xamante ne lépp lu muy wax wala mu koy def rek yàlla moo ko ko inspiré mu tegu ci yoon bu jub kooku nag bu Seydina Usmaan radiyallahu anhu sikk nekkul ne moom ci ñooñu la bokk ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wa ne xulafaa ur raashiduna yi sama ginnaaw ñoom lépp loo xamante ne seen sunna la maa ngi leen koy dénk ci kaw loolu fuqaha u xanafi rahmatullah alayhim dañuy daal di ne di taxawal ne mboolem loo xamante maanaam euh, nodd googu dañ koy daal di bàyyi xel comme ni ñuy bàyyee xel nodd bi nga xamante ne mooy beneen bi ci def loolu nag foofu la ñu wuutee ak jumhur ndax jumhur dañoo jàpp ne nodd googu naam sunna la ngir ne Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala moo ko yoonal ngir nit ñi di mën di mën di bàyyi xel yitte yi nga xamante ne moom la ñu waroon a dox comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ci xadiis bi nga xam ne euh, moo nekkoon ci buntu boobu bi nga xamante euh, ci julli gi ba Seydina Omar yeddoon ko loolu nag mu amoon moom moo tax Seydina Usmaan radiyallahu ngir bañ loolu di daal yeneen nit ñi mu daal di yoonal li nga xamante ne moom mooy xeetu noddu goo xeetu noddu googu noonu itam maanaam bu ko defee nit ñi mën a dellu si ngir ne noddu li nga xam ne moom mooy sens bi maanaam li nga xam ne mooy ruuxu mooy esprit bi moom mooy ngir nit ñi mën a yëgle diine loolu gisoon nañ ko ci njaar beenu kitaabul azan bi nga xamante ne jullit ñi ñu ngi doon xool naan mais nan lañu war a def ba mën a euh, woote bu heure julli jotee ñu mën a woo nit ñi boo wax gaa yi daal di tudd cloche yi ñii tàkk-tàkk euh, yi ñii tudd euh, mbiib yi ak yu mel noonu te yooyu yëpp benn bu ci nekk am nañu ko moom koloc yi kat chrétiens yee ko moom muy nasaraan yi ñi nga xamante ne moom mooy mbiib yi ko moom li nga ne moom mooy taal yi majoo si ñoom ñoo ko moom maanaam tudd nañu bëri waaye ak ak ak ak sabar yi yooyu yëpp yeneen bi sallallahu alayhi wasallam àndu ci loola ñoom ñëpp kenn ku ci nekk tamit jàpp na ni du woon loolu am na sax ñu ne dañu teg raaya ab drapeau maanaam waaye nag li nga xamante ne moom mooy li amoon muy nga gis ne ay sahaaba radiyallahu anhum ñoom géntoon nañu loo xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam gisoon na ko guddi guddi Isra wal Mi'raj maanaam loolu mooy esprit bi maanaam ne ngir woo nit ñi ñu ñëw ci julli gi loolu nag comme que mbir mi noonu la demee te bu ñu leen bàyyee noonu te nit ñi bëri na ñu teel ñu teel leen a wax bu ko defee ñu doog a bàyyi xel ngir ne nit ñi fi ñuy dëkk dafay sori ak nit ñi dañoo bëri bu boobaa ñu di yegg Seydina Usmaan radiyallahu anhu daal di koy teg loolu moom xam gi mu ko xam ak leer gi mu moom moo tax mu daal di koy indi te loolu doyefu ko tuddee bid'a déefu ko tuddee bid'a ngir ne ngir ne euh, dafa nekk loo xamante ne ci ponk diine ji ci jëmmi boppam la bokk te loolu moom xam gi mu xam njàngale yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moom moo tax mu doxale ko noonu te bul woon dara du dara itam Seydina Usmaan la radiyallahu ko comme niñ ko waxee léegi mu bokk ci xulafaa ur-raashidun radiyallahu ta'ala anhum mu ne rek kon loolu moom moo tax eh, moo tax kon maanaam loolu moom mooy wane ne kon nodd ajjuma yi maanaam kon mënef na koo jàppee ñaari nodd nodd bu njëkk bi moom mooy nodd bi nga xamante ne moom la ñuy njëkk nodd loolu nag dañ laataa waxtu wi di jot na bu ko defee nit ñi mën a am temps préparé wu képp koo xamante ne sam xel dafa jàpp da maanaam dafa commencé woon a fàtte wala yu mel daal di xam ne ah kon de war naa gaaw dem waajal ngir mën a dem fekke ji julli ji ndax fa ma dëkkee fa mu dëkk dafa sori loolu moom moo tax bu ñooñu moom noddu gi bu amee war nañoo gaaw góorgóorlu am maa ñi nga xam ne nag dañoo jege lool ñoom bu noddu ñaareelu noddu gi moom moo leen di concerner maanaam tey bu fekkente ne da ngaa dëkk foo xamante ne foog nga def 30 minutes ngir dem fa ci jumaa bu boobaa yow noddu ñaareelu noddu bi concerné wu la de. maanaam yow taxoo ñuy wax naan bu ñu noddee rek demal ngir ne boo moytuwul fu xutba bi gàttee yow du julli gi mën nga ko bañ a gaaw a fekke loolu moom moo tax wallahu taala alam hadis bii imam al Bukhari dana ko indiwaat hadis numéro 913 mooy bii di ñëw ak 915 ak 916 euh, loolu euh, yëpp ci buntu bii ñu nekk la koy indi euh, rahimahullahu taala imaam euh, hadith bi bokk na ci hadith yi nga xamante ne imaam al-Bukhari daf ko wéetoo wëlif imaam Muslim euh, rahimahullahu taala imaam Abu Dawud solo na ko hadith numéro 1087 imaam euh, at-Tirmidhi solo na ko hadith numéro 516 imaam an-Nasa'i hadith numéro 1392 1393 ak 1394 imaam Ibn Majah solo na ko hadith numéro 1135 Euh, kon dañuy gis ne hadith euh, imam Ahmad ibn Hanbal tamit solo na hadith numéro quinze mille cinq sept cent seize quinze mille sept cent vingt trois quinze mille sept cent vingt huit mooy gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ hadith bi ba mu des imam Muslim rahmatullahi ala al-jamii mu ne baabul mu'azzinul waahid yawmul jumu'a maanaam buntu bii day moom bu baabu buntu bii mooy al mu'azzinu mooy mooy day baabu buntu bii day leeral na al mu'azzinu aji noddu ji mooy ki nga xamante ne moom mooy woote ngir nodd al-waahid kenn lay doon yawmal jumaati bisub aljuma lii nag daf teelum koo noxe ngir rag ngir di delloo waxu ñi lenn ci borom xam ku mel ne al imaam Ibn Habib al-Maliki rahimahullah al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala moom mi nga xamante ne dafa wax ne ak ak mel li rot ci al-Buwayti as-Saghir euh, bi nga xamante ne moom la ñu toxale ci imaam ash-Shafi'i rahimahu rahmatullahi ala jami ñoom nag bokk na ci li nga xamante ne moom lanu in wax moom mooy ne kat bi mën na nekk maanaam ñetti noddu maanaam kenn day noddu ki maanaam ne e, e, e, ci loolu ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da doon kenn noddu bu noddee ba pare Euh, keneen ñëw nodd keneen ñëw nodd muy ñetti nodd yoo xamante ne dañ koy nodd bu imaam bi toogee loolu nag loolu lay wax ne mbir mi demewut noonu ngir ne loola même bu fekkente ne toxal nañ ko wérut ci liñ ko toxale wérul te comme que wérut nag am na tax lu wér loo xamante ne wuuti na ak loola loolu moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daal di indi li nga xam ne moom mooy buntu bi ngir leeral ko mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa Abu Nu'aym te moom mooy al imaam al Fadl ibn Dukayn rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 218e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën a siiwee ci dàqantalam bi di Abu Nu'aym al Mula'i al Kufi rahimahullahu ta'ala moom imam al euh, Bukhari moom moo nekk sëriñam moom la nekk euh, waaye ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta imam al Bukhari nag lu bëree bëri la solo ci moom solo na ci moom cent quatre-vingt-dix xadiis euh, rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana Abdul Aziz Abdul Malik ibn al-Majishun bu siiw bi nga xamante ne imam Malik rahimahullahu taala di faqih bu mag boobu euh, nga xamante ne ci euh, ñii asxaabul euh, maliki mooy asxaabu imam Maalik yi mooy almadani yu ne yi moom mooy xam nga imam Maalik daf taalibe bi day fa maanaam ñeenti eh, catégorie la ñu woon dafa am ñu ñuy tuddee al al misriyuuna moom mooy ñoom al imam ibn Wahb ñoom imam Asbagh ñoom Abul Qaasim ñooñu ñooñu ñu màgg ñooñu rahmatullahi alal jamii maanaam ak ñi nga xam ne ñoom ñooy madani yuuna yi mooy comme moom mi mooy ak ñoom euh, muy muy Abdul Malik ibn al ak ku mel ne euh, moom Abdullah ibn Maslamata al-Qanabi ak ñu mel noonu rahmatullahi ala mu am tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy maghariba yi te moom mooy ñi nga xamante ne ñoom euh, ñoo andalu yëpp foofu lañ dugg maanaam na nga xam ne ñoom andalu lañ maanaam ñooñu ñooy maghariba yi mu am ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax Baghdadi yuuna yi maanaam ñooñu noonu euh, ñoom ñii euh, kii nag moom ci euh, maanaam moom mooy bàyyi kenn ci ñi nga xam ne ñoom ñu ñu gën a siiw ñi ci ñii mooy madani yu ne te moom mooy Abdul Malik ibn Majishun moom ni mu ngi tudd Abdul Aziz ibnu Abdullah ibnu Abi Salama maanaam ñu koy dàkkantele ci al Majishun moo tax doom ji ñu koy wax ibnul Majishun dégg nga euh, kon moom euh, dañu ko Abu Abdullah wala Abu Asbagh moom mi ngi génn àdduna 164e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekkoon waa Madina ginnaaw gàddaay mu nekk waa Baghdad ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Zuhri muy imam bu mag boobu tudd nañ ko léegi an Sa'ib ibn Yazid wax nañ ko léegi radiyallahu ta'ala anhu anna allazi maanaam muy leeral ne ki nga xam ne zaada moo yokk at ta'zina nodd ak salisa ñetteel yawmal jumaati bisub àjjuma te waxoon nañ li muy tekki mooy Usmaan ibn Affan sayyidina Usmaan ibn Affan radiyallahu anhu xiina jamono ji nga xamante ne kasura bari na ahlul madinati ñooñu waa madina mu ne walam yakun te amutoon baatu lam yakun mooy lii amul leneen amutoon lii leneen amutoon lii rek am lin nabi ñeen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu'azzinun ab noddkat ghayra wahidin Euh, lu dul kenn keese maanaam te loolu moom moo amoon xattaa ci yeneen julli yi loolu la yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amoon ba mu des jullik fajar maanaam jullik suba moom moo amoon sayyidina Bilaal radiyallahu anhu comme ni ñu ko waxe ni ñu ko waxe woon inna Bilaal yu'azzinu bi laylin maanaam moom guddi gi la daan nodd bu demee ba nga xamante ne euh, fajar gi jot na rek mu boobaa dañuy daal di bàyyi Seydina Abdullah ibn Umm Maktum radiyallahu anhu mu nodd amma Seydina Abu Mahdura radiyallahu anhu moom doon to nodd ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mais ci yeneen i juma jàkka la doon noddee ci Madina maanaam loolu moom te le ne maanaam te xatta ci yenen julli yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam benn noddkat rek la amoon maanaam te loolu nag gisoon nañ ko ne aayul su fekkente ne noddukat yi maanaam benn euh, euh, euh, maanaam dañoo dëkk bi dafa yaatu wala place bi ñu war a nodd dafa yaatu ñu teg ay noddukat ci koñu jàkka ci koñu jàkka ji wala jumaa yi ñooñu ñu noddandoo wala yu mel noonu wala boog ñu taxawandoo noddandoo kenn ku ci nekk am foofu féete bu ko defee kàddu gi gën a yëkkatiku waaye nag ñoom dañuy noddandoo waaye kenn du noddu après keneen noddu waaye loolu moom mooy suñu ragale loolu amma suñu jamono yii ñu ne nga xamante ne ci micro yi la ñuy noddee maanaam ci bërëb yi dëkk yu mag yi laay wax maanaam nga xamante ne yooyu technologie boobu àgg na maanaam loolu moom boobaa loolu dootul amati njariñ maanaam noddandoo boobu dootul amati sama wala boobu ñu nekk ci benn bërëb boo xamante ne sikk nekku ci na noddu bi du yëkkati du génn fii maanaam dañuy noddu noonu rek pour la forme maanaam et que noddu sunna la te li tax maanaam ñuy noddu kon ci place boobu noonu euh, euh, ñëpp war a no maanaam ñuy noddandoo loolu tamit bokkut ci li nga xamante ne sunna la li nga xamante ne moom moo tax ñu mën a noddandoo mooy su fekkente ne dañuy ragal ne suñu nodd su kenn rek noddee maanaam benn côté rek na mm-hmm. la mbir mi di jëm ngir euh, ngelaw li wala yu mel noonu wallahu a'lam comme ni nga xam loolu gisoon nañ ko ci kitaabul adaan wallahu a'lam mu ne te walam kon mu ne walam yakun te nekkutoon li nabi ñeen yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu'azzinun ab noddukat ghayra wahidin ku dul benn kefe wa kaana te nekkoon na ak ta'zinu nodd gi yawmal jumu'ati bisu aljuma xiina jamono ji nga xam ne yajlisu dana ca toog al imaamu imaam bi maanaam kon bu imaam bi ñëwee ba toog ci kaw mimbar bi ci la noddukat bi di doog a noddu maanaam yaani li mu ci nam mooy alal mimbar ci kaw mimbar bi te lii muy jëm xadis bi nga xamante ne romboon nañ ko léegi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii ànd ak ndolleent bi nga xamante ne moom moo ci am te muy leeral ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam noddu kees rek la amoon kenn rek moo ko daan noddal loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, indi ko fii ne Euh, kon loolu euh, moom mooy euh, mu ne mu ne maanaam taxrij bi romboon nañ ko walillahi alhamdu wal minna mu ne baabun yujibul imaamu ala mimbari iza sami'a nidaa mu ne baabun bunte ngi nii mooy yujibu dana al imaam bi ala mimbar ci kaw minbar bi iza sami'a bu déggee an-nidaa maanaam moom mooy euh, nodd gi dégg nga maanaam euh, li nga xamante ne nag moom mooy ci riwaaya karima yu abdinul moo ci nekk maanaam euh, mooy imaam bi day day day day day noddu baabu yu abdinul imaamu ala minbar iza sami'a an-nidaa li muy tekki moom mooy ne imam bi day noddu comme comme ni moom bu dee allahu akbar allahu akbar mu ne allahu akbar allahu akbar maanaam loolu lay tekki mooy ne day wuyu wala day noddu comme day topp noddukat bi hmm. waaye bu yegsee ci hayya ala salaa yi mu ne la hawla wala quwwata illa billah comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci kitaabul azaan walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa ibn Muqatil te moom mooy al imaam Muhammad ibn Muqatil al Marwazi te moom mooy Abul Hasan al Kisaa'i rahimahullahu ta'ala nekk Baghdadi topp ginnaaw nga mu nekk euh, Makki rahimahullahu ta'ala mi ngi génn adduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk ci ñi gën a mag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci al imaam Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala cosaanam nag Marwa la waaye ginnaaw ga dafa demoon dëkk Baghdad topp mu daal di dem Makkatal Mukarrama euh, zaada Allahu sharafan wa takrima euh, mu daal di dem dem foofu waaye ci yoon wala génne adduna euh, moom. tam imam al-Bukhari moom moo solo ay hadiisam mu ne qaala axbaranaa Abdullah te moom mooy al-imam al-Mubaarak gis nañ ko léegi al-Marwazi mu ne qaala axbaranaa Abu Bakr ibn Usmaan ibn Sahl ibn Hunayf moom euh, muy Abu Bakr al-Ansaari al-Awsi dégg nga euh, moom waa Madinatul Munawwara la woon ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam bokk ci siqaat yi euh, al-Haafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'aala dafa ne maqbuul imaam al-Bukhari ñaari hadiis rek la solo ci moom. benn bi ci kitaabu mawaaqitu salaa la mooy fi muy waxee ci baabu waqtu asri foofu ak fii nii jeex na imaam al-Bukhari doot ko indati maanaam moom te moom ci kutubu sitta yëpp imaam al-Bukhari rek moom moo solo xadiisam maanaam kon ci kutubu sitta yëpp ci ñaar ñi ñaari xadiis yi rek la ñëw 549 ak bii nii muy 914 dégg nga mu ne an abi Umaamata euh, ibnu Sahl ibnu Hunayf te moom mooy euh, euh, moom moom moom mooy abu mooy As'ad ibn Salim ibn Hunayf ibn Wa'il euh, al-Ansari al-Awsi radiyallahu ta'ala anhu moom na koo tuddee saxaaba na fekk na jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye déggiwul ci moom moo tax moom mënef na koo mëneb na koo boole ci taabii taabii maanaam ci taabii na yu magi mooy muxadram nay waaye mëneb na koo tamit boole ci e, sahaaba yi radiyallahu anhum mu ngi woon nag gis na yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ci taabii yi ci côté riwaaya waaye sahaaba la radiyallahu anhum moom mi ngi gën a adduna juróom-ñetteelu at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna téeméereelu at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ay hadiisam tamit Euh, ñu ngi ci kutubu sitta moom euh, mu ne la qaala nee na sami'tu dégg naa Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu te moom mooy euh, xaalul mu'minina moom lañ ko daan dàkkantale maanaam moom mooy ndijaayu jullit ñi maanaam ngir ne soxna Yonent bi sallallahu alayhi mooy sëram ah radiyallahu ta'ala anhu muy Muawiya ibn Abi Sufyan euh, naka la soxna si tuddati doomu Seydina Abu Sufyan bi radiyallahu anhu euh, Hind la tudd radiyallahu ta'ala mooy voilà radiyallahu ta'ala dégg nga euh, moom muy doomu voilà bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom d'ailleurs wax nañ ne sax bokk na ci li tax Seydina Abu Sufyan radiyallahu dugg ci l'islam dégg nga moom mooy kon euh, moo tax nga xaalul mu'minina ta'ala anhu yaayam yaayam tamit Hind mooy Hind bintu Utba ibn Rabi'a la tudd muy Abu Abdurrahman al-Qurashi di wa bokk ci waa Banu Umayya di dëkkoon nekkoon Makka maanaam ginnaaw ko mu nekk Sham ndax maanaam radiyallahu ta'ala anhu ñu ngi génn àdduna soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ta'ala anhu moom Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu moom Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu 163 xadis moom mooy musnadam imaam al-Bukhari ak imaam Muslim dëppoo nañ ci ñeenti xadis imaam al-Bukhari wéetoo ci ñetti xadisam imaam Muslim wéetoo ci juróomi xadis xadis Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu nee na kon dégg na sayyidina Muawiya radiyallahu anhu fekk moom jaalisu mi ngi toog alal minbar ci kaw minbar bi azzana muy noddu fekk muy noddu al muazzinu noddukat bi qaala mu ne allahu akbar allahu akbar qaala Muawiya moom sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ne allahu akbar allahu akbar qaala mu ne ashhadu an la ilaha illa allah fa qaala Muawiya moom sayyidina Muawiya radiyallahu anhu daada ana ak man maanaam fa qaala maanaam mu ne ashhadu anna muhammadan rasulullah fa qaala Muawiya sayyidina Muawiya radiyallahu anhu dana ana ak man maanaam mooy day wax day ref day wax li nga xam ne moom la wax fa lamma ba xam ne ci la noppe ak ta'zinu nodd ga nag qaala maanaam bi mu noppe mu ne yaa ayyuhan naas ay yéen nit ñi inni naka man sami'tu dégg naa rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ala hadha al majlis ci jotaay bii maanaam fekk ñuy nodd moom tamit lépp lu bi wax mu wax ko xëy na azzana bi nga xam ne lay nodd nodd al muazzin aji nodd yaqulu muur wax maa sami'tu li ngeen dégg min nii ci man mi maqaama la ci sama wax maanaam lii ngeen dégg man lii ma wax ko la yenente bi sallallahu alayhi maanaam loolu day wane ni nga xamante ne noonu lañu ñu nekkee maanaam ñoom sahaaba yi ñoo xamante ne dañoo xëroon ci di toppatoo yenente bi mm-hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci mboolem wax bi ak mbooleem jëfam yi ah, bi imaam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi imaam an-Nasa'i moom moo ko indi waat waa faamu kutubu sitta dana ko indi hadith numéro 675 kon bokk na ci hadith yi nga xamante ne eh, imaam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam ñeenti hadith yi nga xam ne moom la wéetoo wala imaam Muslim ci hadith eh, sayyidina taala anhu